أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحج أبو زكريا يحيى بن الشرف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 qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna a'zama an-naasi ajran fi s-salaati ab'aduhum ilayhaa mamshan fa ab'aduhum walladhii yantadhiru s-salaata hattaa yusalliyahaa ma'a l-imaami a'zamu ajran mina alladhii yusalliihaa thumma yanaam muttafaqun alayhi kon al imaamu an-Nawawiyu rahimahullah moo ndil ñu xadis bii di xadis cent cinquante sept bi biñ gisee ci suñu jotaay bii ñu génn ci tool bi ci garab gi ñu nekk muy baabu fadlil mashi ilal masjid muy gënee li nekk les vertus de la marche pour la mosquée pour aller à la mosquée pour se rendre à la mosquée gënee li nekk ci dox tem ca jàkka ja gisoon nañ xadis bi mu jógoon gis moo xadis noon waan Jaabir radiyallahu anhu annahu qaala xalatil biqaa'u xawla almasjidi fa araada banu salimata an yantaqilu qurba almasjidi fa balagha zaalika annabi sallallahu alayhi wa sallam tey ñu war a gis hadis bii mu ne wa an abi Muusa mu ne mu ngi jóge ci baayu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne dawal yàlla lii sallallahu alayhi wa sallam nee na inna a'zama an-naasi ajran li nga ci gën a màgg ci nit ñi payoor fi salaati ci julli waaw ab'aduhum ilayha mamsha mooy ka nga xam ne fa muy jóge moo gën a sori <laughs> waaw nga xamante ne nii ñoom ay jéego yu bari la ñuy def fu soori dooru ñëw ci jàkk ji comme la daloon waa ji <laughs> waa di Seydina Ubay bi ñu gisoon <laughs> ci jataay bi ñu génn waaw mu ne ñooñu ci julli ñooñu ñoo ci ëpp ñi nga xamante ni ñoo ci ëpp ñoo ci gën a màggu pay fa abaduhum ku leen gën a rek waaw ngir ñëw ba ci jàkka ji kooku boo ëpp yool ku gën a sori gën ëpp yool mu ne walla bi beneen information waa ji nga xam ne yantaziru salaa dafa toog di xaar julli hatta yusalliha toog di xaar julli ba julli ji jot mu julli ko ma al mooy ci jàkka ji ànd ak imaam bi a'zamu ajran moo ëpp yool min alladhi yusalliha thumma yanam moo ëpp yool ki nga xam ne moom da koo julli tëdd waaw loolu dañ koy xam ne kon mbooloo yi même bu dee am na ngëneel ñoom ñëpp d'une façon général dañuy wute wante nañ mbooloom jàkka ji moom moo gën mbooloo feneen parce que rien que mbooloom jàkka ji dox bii nga ciy dox di dem ngëneel googu ki nga xam ne këram la jullee même bu dee mbooloo la amu ko te yonent bi alayhi salaatu wa salaam xamal nañu walladhi yantaziru salaa hatta yusalliha yow nga nekk sa néeg sa kër julli ba pare di xaaraat beneen julli bon nekk ci say mbir ba beneen julli jot kooku bokkoo ki nga xam ne moom jàkka jàll dem julli ba pare toog di xaar toog di xaar li nga xam ne mooy beneen julli ba ni mu koy jullee ak imaamam ñaar ñooñu moom mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi yow ki nga xam ne moom yu salliya yu salliha da koy julli fa ma yanaam ginnaaw gi mu nelaw kële moom bu nga ca jàkka ja waaw di def yeneen yeneeni xeetu jaamu yàlla rien mu nekk fa rek am yéene jaamu yàlla ak dem ci néegu yàlla kooku euh, raw na ki nga xam ne moom këram nem bu dee mu ngi fay julli mbooloo waaye day julli dem tëddi waaw ba beneen waxtu yu jot wala nekk ci leneen mu daal di jóg kon al imaamul xaafid kon léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que ñoom ñaar dekk solo ñu ne waaw hadis bi Euh, ash-Shaykhaani kese ñoom ñoo ko ñoo ci wéete al-Imaam al-Bukhaari rahimahullahu ta'aala mu ngi kon di kitaabul adaan baabu fadli salaatil fajri fi jamaa buntu bi wax gëneelu julli fajar ci mbooloo mu ne haddasanaa Muhammad ibn al-Alaa mu ne imaam Abu Abdillah al-Bukhaari rahimahullah mu ne nettali na suñu sëriñ di Muhammad ibn al-Ala di Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani Abu Kurayb al-Kufi sëriñ wa kutubu sitta rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abu Usama mu ne ki nett mooy Abu Usama di Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi al-Kufi rahmatullahi alayhi an Burayd ibn Abdillah moo ko jëlee ci Burayd ibn Abdillah ibn Abi Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari al-Kufi rahmatullahi alayhi an Abi Burda Burayd jëlee ko ci Abu Burda ah, muy ci maam ji voilà moom baayam mooy Abdullah mais Ibn Abi Burda moom mu jëlu ko ci maamam bi Abi Burda am ñu ne moo Abu Burda nag noonu la tuddoon am ñu ne noonu Amir la tuddoon waaye ñii ne Haris loolu ay la waaye li siiw daal mooy bu ne Abu Burda moom ñëpp ci d'accord kon mu ne an abi bu muy Abu Burda Ibn Abi Musa al-Ash'ari nekkoon juge nekkoon fële ca Kufa rahmatullah alayhi an Abi Musa mu jël ko ci baayu Musa di Abdullah ibn Qays ibn Sulaym ibn Hadar al-Ash'ari at-Tamimi rahmatullahi alayhi wa radiya anhu taalib Yonent bi sallallahu annahu qaala qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam a'zamu an-naasi ajran fi as-salaati ab'aduhum fa ab'aduhum mamshaa walladhi yantaziru as-salaata hattaa yusalliyahaa ma'a al-imaami a'zamu ajran min alladhi yusalli thumma yanaam nii la ko al-imaamu al-Bukhaari indi kan al-imaamu Abul Husayn rahmatullahi alayhi mu ngi koy di kitaabul masaajidi wa mawaadi'i s-salaat baabu fadli kasratil xutaa ilal masaajid mu ne haddasanaa Abdullah ibn Barraad al-Ash'ari wa Abu Kurayb eh? ah moom nag sëriñam bi sëtu imaam Abu Muusaa la muy Abdullah ibn Barraad ibn Yuusuf ibn Abi Burda voilà xam nga Abu Burda am na doom ju tudd Abdullah comme niñ la gisoon ci hadi eh, hadi eh, riwaaya imaamul Buxaari bi muy Burayd ibn Abdillah ibn abi burda abdallah boobu nag am na beneen xeer boo xamante ne moom la ko mooy maamu kii nga xam ne moom la ko al imaamu muslim daal di jële muy abdallah hmm, ibn barrad ibn yusuf yusuf moomee frère abdallah la ibn abi burda ibn abi musa al-ash'ari abu amir al-kufi sëriñu muslim abu kurayb gis nañ ko sànq te ci moom la ko imaamul Buxaari jële kurtu sëriñ waa kutubu sitta rahmatullah alayhi mu ne qaala nee nañ haddathana Abu Usaama gis nañ ko sànq ci riwaaya al imaamu Muhammad ibn Ismaa'il al Buxaari muy al Kuufi eh, eh, eh, Abu Usaama Hammaad ibn Usaama ibn Zayd al Qurashi rahmatullah alayhi an Burayd gis nañ ko muy Burayd ibn Abdillah ibn Abi Musa an Abi Burda gis nañ ko an Abi Musa radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna a'zama an-nasi ajran fi as-salati ab'aduhum ilayha mamshan fa ab'aduhum walladhi yantaziru as-salata hatta yusalliha ma'a al-imam a'zamu ajran min alladhi yusalliha thumma yanam mu ne wa fi riwayat Abi Kurayb hatta yusalliha ma'a al-imam fi jama'a imaam muslim mu ne kanta al imaam abu kurayb moom ni mu ko jàngale dane ba ni mu koy jullee ak imaam bi ci mbooloo mooy jàkka ja rek kon nii la ko te version wam bii imaam muslim moom la boroom saahibu riyaad yi di al imaam an-nawawi rahimahullah moom leen di ci riyaad bi léegi ginnaaw lii lëkkaale buntu bi hadis bii ak buntu bi ñu nekk di wax ci ngëneelu dox jëm ci jàkka ja moo yonent bi alayhi salaatu wa salaam di ñu xamal ngëneel yu màgg gi am ci dox jëm ci jàkka ak nu muy gën sori waaw kay léegi mooy fàttaliku liñ la doon wax wi weesu euh, ci waajoojee nga xam ne moom la Seydina Ubay ne woon man xaw ma woon xamuñu woon xaw ma woon euh, waajooj bokkoon ci lamsaar yi ku ko gën a sori kër waaw te benn ci jàkkaay yonentuwaay saa saam te benn julli doonu koon raw ba ma ne ko wee benn bi na ne moom moo ko wax comme niñ ko gisoon bañ koy njëkk gis ca hadis cent trente-sept ma wax ko beneen mu ne ñu wax ko ne ko mais boo jëndoon am mbaam de nga xam ne lëndëm yi ak tamit tàngooru Medina gii nga man ci di ko war <laughs> mu ne neexuma woon yan man damaa kontaan loowul sama kër nekkoon ci peggu jàkka ji beneen bi neexuma kontaan loowu ma sama kër nekkoon kotaakot à côte ak këru Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si naaw bay neen affaire bi metti ma quoi ma ñëw wax ko yeneen saa salaam yeneen saa salaam laaj ko mu wax ko li tax mu ne ko borom bi dajaleel na la loolu lépp kat jamaa Allahu laka zalika kon gis nga kooku loolu noonu mooy façon yooyu ñoo ëpp pay ñoo gën a màgg pay ci julli mbooloo <laughs> que ñi nga xam ne moom ci côté jàkka ji dë dëkk ci côté jàkka ji am na ngëneel parce que dëkk ci côté bërëbu jaamu yàlla loolu ngëneel bu màgg ci nekk waaye ka nga xam ne dafa sori malgré soreem boobu dara bu ko ci raw comme waajee kooku moo gën a tee màgg fay ndax loolu day eh, lëkkaloog la yonent bi saa waxoon sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne ko innama ajruki ala hasabi ala qadri hasab nas nasabuki innama <laughs> dëgg dëgg sax pay ala qadri nasabuki day proportionnel tolloog eh, eh, coono yi nga xam ne moom nga coono waaw <laughs> waaw selon nga sonne rek ci def lu baax. sak pay noonu la ko borom bi di eh, lu toll proportionnellement mais lu ëpp ndax ma indakum yanfad wa ma inda allahi baaq waaw te borom bi moom mooy ki nga xam ne eh, ku indi lu baax mu fay la lu gën loolee man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha lu mu néew néew néew ku fi indi benn bu yiw di nga am minimum li nga xam ne mooy fukk yoo xam ne yu baax la kon ngëneelu dem jàkka waaye ngëneelu bu dee jege ci jàkka ji am na ngëneel waaye te nga xam ne tamit sori na bu dee ne day def tout kenn du ko benn du ko ci raw kooku nag yonente may saa saa nee ne moo ëpp moo gën a màgg fay ci julli nga xamante ne ay jéegoom ya muy def ngir ñëw moo gën a sori ku gën a sori rek te gën a jàpp ci mbir mais bu dee da ngaa gën a sori yow léeg lañ nga ñëw léeg-léeg doo ñëw bon mooy de nga toog loolu taxul ñuy wax waaw mais mel ni waajee kooku moom mu ëpp fay ci gaa yi wallahu taala alam ba pare mu tegal ñu ci beneen information lii mooy lëkkaaleem bi ci wàllu kon euh, ngëneel bi nekk jóge ci euh, fa ngay jóge di dox dem jànka ja loolu noo gën a sooy gaa yi di la yërëm ndekete yoo bés bu la yàllay fay bu keroogee dinañ ne kii de yàllay tanaa ak a neexoon waaye waaye ñu ne tam suñu kër ya sooy woon ba ñu def ni moom ndax kat kii lañ doon defandoo jaamu yàlla dañ doon defandoo li ko yàlla fay mu ëpp lu ñu fay azam moo gën a màgg annaasi nit ñi ajran ak pay bu nent bale saat saam xamal ñu leneen ne ki nga xam ne daa toog di xaar julli ak imaamam ci mbooloo ci waa imaam muslim bi kooku moo ëpp pay ki nga xam ne moom day julli ci mbooloo mi waaw moom mbooloo beneen mbooloo lay julli waaye après mu tëddi waaw parce que toog di xaar julli moo tax gisoon nañ ko ci xadiis bële biñ koy gis ne imaamul Buxaari ci boppam solo woon na ko waaye imaamu mooy hadis mille cinquante quatre bi man tatahara fi baytihi thumma mada ila baytin min buyutillah li yaqdiya faridatan min faraidillah kanat xutwatuhu ihdahuma wala xutwa xuta xutwatuhu wala hmm, wala xutwataahu ci yeneen kii yi eh, benn bi taxuttu xati'a wal uxra tarfa'u daraja waxoon nañ la hadis boobu mu ne woon rawahu muslim imam al-Bukhari soloo na ko te foofu waxoon na la ki nga xam ne dafa toog di xaar julli mu ngi ci julli maadaama euh, euh, mu ngi xaar julli kooku mooy day am fekk tojalul wala euh, daal di wul lor rek lor kon nga xam ne kooku nga xam ne boo ñëwee ci jàkka ji di xaar julli yow yàlla da lay defal statut kuy julli fekk yaa ngi xaar julli nga julli tàkkusaan ne na nga fay nekk di di di di di di def ay azkar di def ay salaat wala nabi defal istighfar ak yu mel noonu waaye tamit fekk benn dars bu ñu fay def ba timis jot kooku maadaama yaa ngi foofu da sàmmonteeg li yoreen saa sa wax léegi ci hadis sayna abu euh, euh, abu abdillah al yi bi euh, radiyallahu anhu loolu day tax yow statut kuy julli nga wax allah ki nga xam ne néegam la nekk wala këram wala foo xamante ne bon bu julli jotee dinañ jóg nekk mbooloo waaye kooku amul li nga xam ne moom la ki nekk ci jàkka ji toog di xaar julli kooku li mu am waa ji amu voilà y'a une différence kon ngëneel googu lu ama am solo la waaye hmm, euh, loolu mooy lëkkaale loolu beneen information bu ñu yonent bi alayhi salaam xamal te tamit di wane imaamul Buxaari buntu bi mu ko def ngëneelu julli li nga xam ne mooy fajar waaw julli fajar ci mbooloo waaw baabu fadli salaatil fajri fii jamaa parce que waa ji kat di jóge fu sori non seulement euh, sori na waaye waxoon nañ la euh, yeewu fajar moo gën a jafe ndax nelaw ya dina neex waaye boo xalaatee ne man fi may jaar yit sax chettt man bu ma yeewoo bala ma àgg ci jàkka ji fu ne dinaa fa xuus quoi che aka sori ça va me prendre vingt cinq minutes de marche mais malgré loolu mu affronter loolu borom bi kooku nag ak payam bokkul ak ki nga xamante ne gëneel googu julli ko ca mbooloo ma dox xotti ay ay kilomètres wala ay kii ak ngay jeegoom bokkul ak ki nga xam ne nag def na ko mbooloo waaye biir këram la nekk après lim tibbi ñaar ñooñu moom bokkul <laughs> <laughs> waaw kooku dem ca ja pare teer a agsi waaw ñu noddu mu def yi muy def toog di xaar bi ba ñu muy jullee moom bokkul waa ji nga xam ne waaye daa tëdd këram ba mu neex mu jóg dajale njaboot ji ñu nekk mbooloo ñu julli waaw am na ngëneelu mbooloo waaye loolu day wane ne mbooloo yi eh, jàkka ji moo gën a mat moo gën a màgg voilà ndax yeneen euh, xéewal yoo xamante ne nii euh, moo ci aju te loolu ajuwul ci li nga xamante ne mooy julli ji nga xamante ne nii mooy bu dee nit ki daa julli moom kese waaw day julli euh, moom kese loolu moom waa ji du ko am waaw <laughs> loolu du ko am waaw loolu lu ama am solo la waaw waa ji tulli nelaw nag imaamul xaal mu ne sawaawun salla wax doo fi jamaa ki julli ci mbo ca jàkka ja ak imaamam walla dem fa di xaar imaamam ñëw ñu julleek moom kooku moo ëpp doole ki nga xam ne ak yool ki nga xam ne moom daa julli ba pare nelaw mu ne kooku moo xam mbooloo ak julli am na ngëneel waaye même bu dee moom kese la julli moo yeewu julli après tu dat kooku bokkul ak wallahu ta'ala a'lam al-imam al-hafiz rahimahullahu taala mu indi hadith mille cinquante-huit hadith mille cinquante-huit mu ne wa an Buraydata radiyallahu taala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala bashiru al-mashaa'iina fi adh-dhulami ila al-masaajidi bin-nuuri at-taammi yawma al-qiyaamah rawahu abu dawud wa tirmidiyu rahmatullahi alayhima kon al imam wondi ñaareelu hadis bi ci tay mais du suñu ñaareelu hadis bañ tàmbaleg léegi mu ne waan Burayda ta hadis mille cinquante-huit muy Burayda miñ gisoon ci njataay <laughs> bële tëjoon buntu bële ñu génnoon <laughs> cinquante-deux buntu bi nga xam ne moo doon wax baabu fadli salaati subhi wal asr man taraka salaata al asri habita amaluhu mu ne leen saa saa nee na ku bàyyi julli tàkkusaan sa jëf euh, simpeeku na yàqu na Burayda boobu la muy Burayda ibn al-Husayb al-Aslami radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala mu ne an nabi muy jële ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam annahu qaala nee na bashirul mashaa'iin Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na bashiru jox leen la bonne nouvelle bashiru bëggal leen al-mashaa'iina aji dox gaa yi nga xam ne ay doxaakoon lañ ilaa fi zulami ci lëndëm yi <coughs> ilal masaji di jëm ci jàkk ya waaw moo xam lëndëmu timis gi wala surtout euh, gée ak fajar mu lëndëm ñuy xuus lëndëm gi di dem ci jàkka ya di ndox di dem ci jàkka ya waay waay kooku nag waxu <laughs> nga ne waa léegi man bu dee oto laa yor ñu ne la ki nga waaw dëgg la kii dox ak tànkam parce que mu ëpp coono te comme liñ la wax sànq ci hadith sayyidatu Aisha boobu la innama ki ala hasabi Euh, euh, ala qadri nasabuki yeneen saasaam ne ko sak pay day proportionnel selon say coono kii dox mu ëpp coono ki nga xam ne daa war mais waxuñu la ne ki war di dem jàkka euh, heure yooyu tamit bokku ci moom mu ngi xuus di dem waaw wala mu jël bus wala mu jël leneen wala mu jël oto boppam wala mu jëlu vélo wala mu jël ab ab ab skateboard wala trottinette wala loolu yëpp ci la waaw waaye kële moo ëpp mérite mooy ki nga xam ne tànkam la demee waaw te loolu moom la xadiis yi Euh, sauf que génnewul ñee ndax ñoom itam ñu ngi xuus ci dem mu ne bashiru bégal leen a aji doxaakoon yi loolu mooy wane dañoo bari luñ koy def du benn yoon kese waaw bañ wer kekkee xaw a sawar rek nañ dem ci jàkka ji ci lëndëm ji daal di dem ñu ne aywa bashiru mu bokk ci masha yi noo am na ngëneel la fait que mu def loolu waaye nag bokk ak ñii nga xam ne forme superlative bi koy nent bari sa sa waxe mooy day wane ne daa bari luñ koy def ci ci lañ dëkk al mashaa'in voilà mubaalaxa siixatul mubaalaxa fi zulami ci lëndëm yi ñi nga xam ne ñooy dox jëm ci lëndëm yi ilal masaajid di jëm ci jàkka ya bin nuuri lan nga leen di bëjal bin nuuri taam ci leer gu mat sëkk goo xam ne moom lañuy am yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba bés ba nga xam ne ñëppay soxla leer waaw la man lam yaj'alillaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur <laughs> te képp koo xam ne yàlla defalul leer ëllëg <laughs> wallahi doo am leer <laughs> ko weddi laaj ko naafiq yi waaw lu ko ko weddi rek laajal ma ki nga xamante ne ñooy al munaafiquun al kibaar amsaal Abdullah ibn Ubay waaw laaj leen nga so waaw <laughs> laaj leen dem leen nga laaj leen waaw dañu xam ne dee sutu xam dër lañ dut am kon loolu la quoi hmm? loolu lu ama am solo la kon eh, mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko Abu Daawud al imaam Abu Dawud as-Sijistani wa Tirmidhi ak al imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jamii laaj bi mooy est-ce que ñoom jaar doon nga ko solo ñu ne waaw comme biñ génn rek imaamul Bukhari imaam Muslim kese ko solo ñii itam ñaar ñu tudd ñoom képp ñoo ko solo al imaam Abu Dawud mu ngi ko di kitaabu salaa baabu maa jaa'a fil mashyi ila salaa fi dhulaam ah fi dhalaami fi dhalaami mu ne haddathanaa Yahya Yahya ibn Ma'in <laughs> <laughs> imaamu jar jarh wa ta'dil ngo <laughs> kii moom <laughs> waaw kii mooy imaamu waa ahlul hadis yi nga xam ne ñooy toppatoo di seet nit ñi ci hadis yi est-ce que wér nañoo wérul nañ fi ay waxam waxati fi ay waxam muy Yahya ibn Ma'in ibn Awn ibn Ziyad ibn Bistam ibn Abdurrahman Ah, am ñu ne Yahya ibn Ma'in ibn Ghiyath ibn Ziyad ibn Awn ibn Bistam ñii ne Yahya ibn Ma'in ibn Awn ibn Ziyad ibn Nahar ibn Khayar ibn Bistam Abu Zakariya al-Ghatafani al-Murri mawlahum al-Baghdadi as-Sarakhsi al-asl al-Hafiz nekk ki nga xam ne nag mooy imaamu waa jarh wa ta'dil nag fii ñu nekk <laughs> domaine bi moom ki yor drapeau bi moom mooy moom waaw mooy porte drapeau wu hadith bi ñi nekk ci càllale yi ñooy ñan wir na ñoom wéruñu est-ce que seeni wax jar naa dàq ganaar wala déet jar nañoo setal ñu setal leen wala ñu jam leen ñu jam leen waaw te nag kenn manu ko ci kii moom la waaye waxoon waaye yow Yaxya <laughs> mais yow yow yow yow seetlu nga ñi nga jëw ñëpp yow fii ngay nekk diw laysa bi thiqa wërut diw da'if kooku kazaab keneen <laughs> wërul kii mais yow seetlu nga ñoo ñëpp ngay jëw mu ne waaw da ngeen foog ne waaw man ñooñu maam ak ñoom problème waaw ñoo xam ne seeni wax dara dàq ganaar ma gis leen ci xadiis yoneen saa salaam ma ma détecté ko wax ko nit ñi ñu xam ko ba moytu xadiis yooyee ñu bañ koo jàpp moo ma gënal ma dem yawmal qiyaam dajeek yoneen saa salaam mu ne ma yow Yaxya xamoon nga lii xamoon nga ne diw ma doon wax ne maa wax nekkoon ci càllale sàngam nga xam ko ku du ko wóor nga xam ko noppi bu boobaa problème laay kan laa amal problème yoneen saa salaam man nag ma am ak gaa yi problème ñoom ñëpp yawmal qiyaam moo gën ma am koog yoneen saa salaam allah waaw <laughs> waaw ñooñu kenn du leen foo xamee moom kenn du la tiital ci ay wax yoo xam ne waxuñu xamul dara la quoi waaw kooku mooy al imaam waaw imaamu euh, euh, euh, ahlil ñi nga xam ne mooy al jarhi wa ta'dil al imaam Yahya ibn Ma'in kon moo ko nettali mu ne haddathana Yahya ibn Ma'in mu ne haddathana nettali nañu Yahya ibn Ma'in Yahya ibn Ma'in ci ñu ne haddathana Abu Ubayda al-Haddad mu nekk ñu nette mooy Abu Ubayda al-Haddad di Abu Ubayda al-Haddad loolu la siiwee woon moo doon dàkkantalam waaye Abdul Wahid ibn Wasil as-Sadusi mawlahum al-Basri ash-Shaybani wàccoon fi nga xam ne Baghdad kon al-Basri waaye al-Baghdadi ash-Shaybani rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Isma'il Abu Sulaymaan al-Kahhaal mu nekk ñu nettali mooy Isma'il Abu Sulaymaan di Isma'il ibn Sulaymaan al-Kahhaal ad-Dabbi ñii ne al-Yashkuri Abu Sulaymaan al-Basri rahmatullahi alayhi an Abdillah ibn Aws moo ko jëlee ci ko ñu naan Abdallah ibn Aws moom mii nag eh, ku woyof hadiis la eh, la boroom Taqrib at-Tahdhib wa rahmatullahi alayhi Eh, Kanta Abu Isma'il ñoog saduqun yuxti la borom Taqrib at-Tahdhib daal di waaw rahmatullahi alayhi muy Abu Sulaymaan Abu Isma'il Isma'il Abu Sulaymaan al-Kahhaal an Abdillah ibn Aws an Burayda eh, moo ko jëlee ci Burayda di Burayda ibn al-Husayb ibn Abdillah ibn al-Haarith ibn al-A'raj ibn Sa'd ibn Razaah ibn Adi ibn Sahm ibn Mazin ibn al-Harith ibn Salam an ibn Aslam al-Aslami al-Basri radiyallahu ta'ala anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala bashiri al-mashaa'ib bi bashiri la waxul bashiru def ko mbooloo waaye kenn bashiri bëggalal yow nit ki yow jaam bi al-mashaa'ina koo gis aji doxaakoon koo xam ne foo ko gis te jàkka lay jëm dari fay tànk kooku bëggal ko mbégte goo xam ne saa salaam moo la ko wax nga transmettre ko fi zulam yi di dox ci lëndëm yi di dem ci jàkka yi xeetu guddi yi fajar géeyeeg fajar yi ilal di bin nuuri tam ci leer ga nga xam ne dafa mat sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk waaw kañ yawmal qiyaamati bés taxawaay ba nga xam ne ñëppay soxla leer anta al imaam at-Tirmidhi Abu Isa moom mu ngi ko ndik abwaabu salaati an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu fadli al-ishaa'i wal fajri fi jamaa mu ne haddasanaa abbaasun al-anbari alhamdulillah mu ne nettanu suñu sëriñ abbas al-anbari muy abbas ibn abdil azim ibn isma'il ibn tawba ibn kaysan abul fadl al-anasi al-basri rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa yahya ibn kathir Abu Ghassan al-Anaz al-Anbari mu nekk ñu nekk mooy Yahya ibn Kathir Yahya ibn Abi Kathir de Yahya ibn Kathir bu leen jaawale ah Yahya ibn Kathir ibn Dirham al-Anbari mawlaahum Abu Ghassan al-Basri rahmatullah alayhi waaye al-Khurasani al-asl rahmatullah alayhi an Isma'il al-Kahhal gis nañ ko sànq mooy Isma'il ibn Sulayman al-Kahhal ad-Dabbi al-Basri rahmatullah alayhi an Abdillah ibn Aws al-Khuza'i gis nañ ko sànq léegi moom an Burayda al-Aslami la wax fii radiyallahu anhu muy saxaaba bi an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala bashshir al-mashaa'ina fi adh-dhulami ila al-masajid bin-nuur taami yawmal qiyaamah gis nga fii tam bashiri la wax waxul bashiru di ah, def ko damma hmm? waaw mais tekkul benn nit lay waxal mooy ñëpp waaw koo gis rek <laughs> waaw mu ngi noonu ñi baril ay jeego di dem ci jàkk yi bégal leen lii allahu akbar kon nag mu ngi noonu leer la goo xam ne bu ëllëgee fépp la leen di muur waaw ñu leer nañ waaw ku leen gis xam ne ñee ñoom ñooy jëfukatu yu baax yàggale kon xadiis baa ngi nii léegi lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy gëneel bunt bi dox wax dox jëm ci jàkka yi waaye bokk na ci ngëneelu yu màgg yooyee mooy ne surtout nag rawatina ñi nga xam ne guddi yi gée yi fajar gi rawatina ñi nga xamante ne ne dañuy julli gée ndax mooy jóg jamono yu lëndëm yi waaw waaye ak fajar waaw rawatina gaa yooyu moo tax nga gis al imaam Abu at-Tirmidhi def ko baabu fadl al-isha'i wal fajr buntu bi wax gënee li julli lan ah ak fajar ci mbooloo yi waaw mooy ñooñu noonu di baril tànk ci jàkke yi doo leen du ñu xaw a julli julli lu dul ci jàkke ji lañ koy def rawatina ci ñaari waxtu yii gée ak fajar ñooñu seen gëneel rëy na fa borom tabaraka wa taala ba looloo tax bu yowmal qiyaamee lan mooy xew ak nuuri taam la ñuy am waaw te ñooñu ñooy wëy ngëm yàlla yi dëgg-dëgg moo tax borom bi waxoon ko ca suuratul hadiid comme niñ ko gisoon fan yële yawma taral mu'miniina wal mu'minaati yas'a nuuruhum bayna aydiihim wa bi bushraakumul yawma jannaat tajri min tahtiha al anhaar xaalidina fiiha zaalika al fawzul aziim allah mu ne yawma fàttalikul bés bi nga xam ne tara ngay gis al mu'miniina way ngëm yàlla yu góor yi wal mu'minaati ak way ngëm yàlla yu jigéen yi te ñooñu ñi ci nekk te bopp ba mooy façon yii nga xamante ne nii baril ay jéego ay tàng fi nga xamante ni mooy ci jàkka yi waaw bis bi nga xam ne yasaa day daw nuuruhum bayna aydi mooy seen leer mu nga sa seen xar kanam seen kanam ya ak seen gannaaw seen fépp la gu leer gi jollee waaw wa bi aymanihim seen ndejoor ya ak seen kanam ak seen gannaaw lépp ñu naan leen ñu leen di tadakal malaaka yi naan leen bushraakumul yawma waaye waaye ndaataa tëllëx ñeen la leen mu ñeen la leen al yawma tay bushraakumul yawma lan nañ leen di bëgg la jannaat ay ajjana tajri yoo xam ne mu ngi daw min tahtiha ci suufam al anhaaru dex xaalidiina fiiha fa la ñuy béel fa la sax zalika suñu boroom ne loolee huwa moom ay al fawzu mooy ngañaay al azim gu màgg gi allah waaw léegi waaw ñii ñoom loolu lañ am moom waaw <laughs> te ñooñ ñi walladina amanu fàttalikul te bés bii borom gi ca suuratu tahrim nee na mooy bés bi nga xam ne yawma laa yuxzi llahu nabiyya walladina amanu ma'ahu nuuruhum yas'aa bayna aydihim wa bi aymaanihim yaquluuna rabbanaa atmim lanaa nuuranaa waghfir lanaa innaka alaa kulli shay'in qadiir borom bi nee na bés boobu yow dem katu jàkka bi bari looy dem jàkka xamal ne borom bi du la gàcceel rawatina ci heure yii leer bu mag sëkk la lay defal waaw. waaw bi nuuri taam mi yawmal qiyaama day mat sëkk amul ñi nga xam ne moom dañuy jaar siraat seen seen la yoneen saa salaam di décrire ñenn ñi nga xam ne dañuy yéeg siraat di robbu léeg-léeg seen seen seen seen seen seen seen seen iman leer lii di fay bu fayee ñu taxaw bu leeree euh, euh, ñu avancé ñooñ amul lool bi nuuri taam waaw bu mat sëkk borom bi du leen gàcceel ëllëg mukk hmm. du gàcceel na wa waaye ñi gëm yàlla alayhi salaatu salaam rawatina ñi nga xamante ne nii ñoo doon dox nag ci lëndëm yi di dem ci jàkka yi nag ah waaw ah, nuuruhum moo tax seen leer ya saamu ngay daw bay na aydihim seen kanam wa bi aymanihim seen dejoor ya fépp seen fépp mooy fépp leen di wóor fépp ay leer yaquluuna waaye ñu ngi koy teg waaw ndax ay jaam lañu ñoo ñoo ñu torox lu ngir seen borom naan rabbana ay suñu borom atmim lanaa nuuranaa ndax li borom bi joxe kenn du <laughs> waaw moo dax tax lilladina amanul husna wa ziyada waaw ñi gëm yàlla ñeel na leen ajjana ak ndolin borom bi li muy joxe ak moo tax Seydina gisoon nañ Seydina Ayyub bi nga xam ne yeneen saa saa nee ci la defoon eh, eh, yaramu neen di sangu léegi borom bi yónni ay ay jarat ay njéeréer yoo xam ne ci oor lañ ñuy wadd li jógee ci asamaan si di wadd Seydina Ayyub bàyyi li muy def di leen dajale yone suñu borom ne ko waa Ayyub ndax joxuma la loo xam ne moo la doy mu ne waaw waaye nag te di sa kenn du ci doyal waaw sa ngëneel jox nga ma lu ma doy sëkk sëkk waaye lu jóge ci yow kenn du ci doyal ñooñu ñooy al ulama al anbiya ar rusul alayhim assalatu wassalam kon loolu la <laughs> mu ngi noonu <laughs> waaw moo tax malgré leer gi leen yàlla defal ñuy ñaan atmim lana nuurana yal na nga ñu ah, te na bi annabi la wax walladina amanu ñoom ñin ñuy wax topp seenu yeneen rabbana ay suñu borom atmim lana yal nag ñu mottal nuurana suñu leer waghfir lana te nga yàgguñoo sutural rawatina bés bi innaka ndax dëgg-dëgg yow ala kulli shay'in qadir alhamdulillah lépp nga am kàttan lépp nga man allah kon mu ngi noonu lii du ngëneel wallahi ngëneel la ngoog waaw ñee ñoon ñoo jara ñee waaw ñi nga xam ne ci sànke yàlla yi waaw yi yàlla diggee ñett yi ne rawatina jamono yi gën a naqari nga taxawee muy fajar wax nañ la rien que yow sa nit kese nga jóg fa rek dugg ci sa salle de bain dem ci sa wanag euh, euh, euh, daal di soulager wu jàpp julli loolu rek metti na waaye xalaatal ki nga xam ne waxuma la loolu lay def de moom day génn këram jàpp def li nga def yow ci kër gi génn solu xuus dëkk bi dem fa jàkka ja nekk ak seddaay beeg bu dee jamonoy seddaay la waaw yooyu yëpp mu affronté ko ngir lan rida rabb am ngërëmu boroom kooku waay bashiru waay fay waay bi nuuri tam yawmal qiyaama kon loolu am na solo ah ja'alana allahu minhum yal nañu ko borom bi yombalal amin al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala waaw xam nga leer gi gaa yi leer wute naag naafiqi naan unzuruna naqtabis min nurikum saway <laughs> naafiqi yées waaw parce que amuñu leer waaw